bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa llaahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira yaa ayyuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa ayyuha nnaasu ittaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayyuha alladina aamanuu ttaqu llaha wa quuluu qawlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunuubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan caziima amma bacd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabu llahi azza wa jal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 dellusiwaat suñ jotaayu juróomeel ci téere bii di masailul jahiliya mbir yi nga xam ne mooy mbiri ceddo ya te yonent bi alayhi salaatu wasalaam juyoo ci woo juyoo ceeg waa eh, lil imaam cheikh al Muhammad ibn Abdul Wahhab at alayhi rahmatu alamin ñaan borom bi jalla wa ala wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax suñuy jëf Euh, kon tey ji dañuy dugg ci téere bi incha allah dañuy jàng li nga xam ne moom la muallif bi jiitalee ci ab téereem introduction bi euh, ñaareel bi moo di jàng tomb bu njëkk bi masala mu njëkk bi loolu mooy li nga xam ne incha allah moom lañu war a jàng euh, sunu bindu tey ñaan borom bi jalla wa mu defal ñu dégg ak topp alhamdulillah qaala almuallifu alsheykhu Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah qaala alsheykhu Muhammad ibn Abdil Wahhab Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah haadihi umuurun xaalafa fiihaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa alayhi ahlul jaahiliyyati alkitaabiyyiina wal ummiyyiina mimmaa laa ghinaa lil muslimi an ma'rifatihaa fa diddu yudhiru xusnahu diddu xusnahu diddu wa bididdiha tatabayanu al-ashyaa'u fa ahamu ma fiha wa ashadduha xataran adamu adamu imaani al-qalbi bima jaa'a bihi ar-rasuulu sallallahu alayhi wa sallam fa in idaafa ila dhalika istixsaanu ma alayhi ahlu al-jaahiliyyati tammat al-xasaaratu kama qaala ta'aala walladiina aamanuu bil-baatili wa kafaruu billahi ulaa'ika humul xaasiruun almasalatu al ula annahum yatacabbaduuna bi ishraaki alsaalixina fi ducaai illahi wa cibadatih yuriduuna shafaacatahum cind allah li dannihim anna allaha yuxibu dalika wa anna alsaalixina yuxibuunahu kama qaala tacaala wa yacbuduuna min duni illahi maa laa yaduruhum wala yanfacuhum wa yaquluuna haa'ulaa'i shufacaauna cind allah wa qaala tacaala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار wa haadihi hiya wa haadihi hiya al-mas'alatu allatii tafarraqa an-naasu li ajlihaa bayna muslimin wa kaafir wa indahaa waqa'at al-'adaawatu wa li ajlihaa shuri'a al-jihaad kamaa qaala ta'aalaa wa qaatiluuhum hattaa laa takuuna fitnatun wa yakuuna ad-diinu kulluhu lillaah kon lii inshaa Allah ñu ci borom bi jalla wa ala jàppale am nañ war a jàngalante ak yéen inshaa Allah mbokk yi bu ñëwee ci introduction bi qaala wax na cheikhu sëriñ ba Muhammad ibn Abdil Wahhab Muhammad ibn Abdil Wahhab Muhammad turam moo di turam moo di Muhammad kuy baayam Abdul Wahhab moo tax mu ne doomi Abdul Wahhab rahimahullah yal na ko yàlla yaram lan la wax nee na haadihi yile umuurun ay mbir la yoo xam ne xaalafa juyoo naag fiha ca moom rasulullah yonent bi yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam juyoo na caag maa la nga xam ne alayhi nekkoon na ci ahlul jaahiliyati waa ceddo ya alkitaabiyiina ñooñ téereña wal ummiyiina ak eh, ñooñ nday ya maanaam ñooñ ñàkk xam ya eh, ñi nga xam ne duñ ñooñ téere al ummi bu ko arab waxee mooy koo xam ne wàccewuñ ci ci ñoom téere dañ koy askamele nag eh, ko nday al ummi waaye ci cosaan la muy rek mooy koo xam ne ak riir eh, mooy li ëpp ci moom ak ñàkk xam mooy li ëpp ci moom waaye dëgg-dëgg la muy mooy ñi nga xam ne duñ ñooñ téere maanaam amuñu téere bu yàlla wàcce ci ñoom ma ci loo xam ne laaxina déet doylu déet doylu lil muslimi ñeel jullit bi an maarifatiha walis xam walis xam leen nee na fa diddu safaan day yudhiru day feeñal xusnahu ak rafetam ak diddu beneen safaan nee na wobi diddiha ci safaanam itam tabayyan tabayyanu ca lay leere al ashyaa'u mbir ya nee na fa ahammu ma nee na la gën a am solo ci loo xam ne fiiha nekk na ca yooyee di yëfi caddo wa ashadduha te gën caa tar xataran ci ak musiba ci ak danger nee na adamu imaanil qalbi mooy ñàkk gëmu xol bi bi ma jaa ci la nga xam ne indi na bi ci moom ar-rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa in ndaafa nee na bu dollikoo nag bu taqee ila zalika jëm ci loolu bu taqee ca loolu la lan moo cee taq bu dollikoo ca loolu lan moo cee dolliku nee na istihsaanu ma rafetlu la nga xam ne alayhi nekkoon na ca ahlul jahiliyati ñooñ ceddaña nee na tammati day mat sëkk nag alxasaaratu pertaangi la kama qaala ta'ala comme ni ko yàlla mi nga xam ne kawe na waxe yàlla lu mu wax nee na walladina ñi nga xam ne amanu gëm nañ bil baatili ci ak neen wa kafaru tañu wedd billahi ci yàlla nee na ulaayika ñooñee hum ñoom dong alxaasiruna mooy way way kon lii mooy li nga xam ne moom la mu allif bi rahmatullahi alayhi njëkkee ci li nga xam ne moo di téereem bi mooy loo xam ne introduction la boo xam ne moom la jiital alayhi raxmatu rabbil aalamiin wa nafaxaatu rabbil araadiin muallif bi raximahullah day wax ne yii day ay mbir la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam da caa juyoog waa ceddo te mooy ñi nga xam ne amoon nañ ab téere yàlla wàcce woon nañ ci yoom ab téere mu dugal al wa nasaara waaye dugal ñi nga xam ne yàlla wàcce wutoon ci ñoom ab téere parce que al ummi léeg-léeg boo ko waxee dañ naan mooy koo xam ne mënut a jàng xamul loolu ni mu amee woon ci araab yi noonu amee woon ci alul kitaab am na ci ñoo xam ne mënuñoo jàng mënuñoo xam jànguñu mënuñoo liir itam euh, amuñu xam-xam euh, waaye nag kenn du wax ne al ummi mooy loolu dañuy wax rek moo di al ummi mooy koo xam ne euh, wàccewuñ ci ñoom ab téere ñu mel loolu nag la chaque ci ne ñàkk a jàng ak ñàkk xam man daa doon loo xam ne euh, lu fees ci ñoom en réewut ñi ne am na ñu mën a jàng ñu nekk ci seen biir moo bi jalla wa ala di wax yonent bi alayhi wassalaam ne ko wa ma kunta tatlu min qablihi min kitaabin wala taxutuhu bi yaminik idan la rutaaba almubtilun yow lu jiitu alquran di wàcc daawoo jàng benn téere moom ko bind ci sam ndeyjoor kon yàlla wàcce wutoon ci moom ab téere ndax loolo bu amoon rek ñay sikkal nga xam ne sax loolu amut ànd ak ña ngi sikkal ba loolu amoon danañ am lay wuñ mën a la ngaa waaye loolu amut dellu waxaan na ko dellu waxaat ko ne ko maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrina maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman walakin ja'alnaahu nuuran nahdii bihi man nashaa'u min cibaadinaa wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim borom bi jalla wa ala da koy wax ne ko yow day maa la waxyu Alqur'aan nuru la ko borom bi jalla wa ala tuddee ndax Alqur'aan ni ruu di def ci yaram mi noonu lay def ci xol yi da koy dundal bu ci duggee borom bi jalla wa ala ni ko yow xamoo woon lan mooy ngëm. koo xamee ne ci téereb sharia buñ wàcce la nekkoon xama woon nu ñuy bindee xama woon nu ñuy jàngee sharia buñ la buñ la joxoon waaye ñun yàlla ñoo ko wàccee ci yow def ko muy ak leer goo xam ne ku ñu soob ci suñuy jaam lañ ciy gindee mooy daal alquraanul karim wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim bu dee yow nag dangay gindee jëme ci yoon wu jub wa kon loolu yi nga xam ne waa ceddo dañ caa nekkoon waa ceddo mu làmboo ñi nga xam ne yàlla joxoon na leen téere waaye ñu lànk bi njubug yàlla gi ñëwee wala sax laataa njubug yàlla gi di ñëw di lislaam di alquran dañoo nekkoon ci ak gu leen téere ñu lànk ba a jël dëgg ak ñi nga xam ne borom bi jalla waala joxoon na leen ñi nga xam ne yàlla wàcce wutoon ñoom ab téere ñoom ñooñi la borom bi jalla waala di waxal nee mbir yooyu yi nga xam ne dañ caa juyoo woon ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne benn jurit koo ñàkk mënut a wax ne man doylu naa walis may xam loolu mbir yooyu yu jara xam la moom la indi fii daan ne safaan day ab safaan lay leeral la koy rafetal lay leeral ak rafetam mooy beneen safaan maa su fekkee ñaari ñaari mbir dañoo fénqaloo lay wane ne beneen côté ba lay wone ak rafetam mooy su fekkee beneen côté ba daa feeñ ndax su fekkee bii daa rafet ñaaw fan la ñuy xamee ne bii dafa rafet mooy bu fekkee be daa ñaaw te mooy safaanam feeñ waaye buñ bokkee rafet kay kenn du xam ne kenn du xam ne bii daa rafet ndax ñu ñëpp ñoo bokk rafet waaw ñaar ñëpp ñoo bokk rafet kenn kon kenn du xam ne am na bu tàqalikoo seen diggante moo ne ci safaan yi ci la mbir yi di leere ci la mbir yi di leere mbir yi su fekkee. Eh, dafa am loo xam ne dafa safaanoo dafa fénqaloog dëgg suñ tuddee loolu rek dëgg day mën a leer moo tax bunt bi téere bi dafa ñëw di aju ci wàllu digle lu baax ak tere lu bon maanaam tere lu bon lay lay tuddal mbir mi tuddal la safaanam pour jàngal la li nga xam ne si nii mooy li ñuy def ñoom te muy yu ñaaw yooyu mu ñaaw eh, leeral la ne ak ceddo la su ko defee nga xam ne kon safaanam mooy nekk lu baax du yem sax ci leeral la ci ne ak ceddo la waaye dalay leeral li nga xam ne mooy safaanam te mooy la baax naam kon mbir yi nga xam ne dafa doon yoo xam ne yu baaxul la la chaque ne dañuy tudd ya safaan moom maanaam dañ koy tudd su ko defee ñu mën cee xam ci ne ya moom ya moom mooy yi nga xam ne mooy yi baax kon ay mbir la yoo xam ne muallif bi alayhi rahmatu rabbil alamin da koy leeral Euh, mu doon loo xamee ne euh, da ciy leeral li nga xam ne moo di mbir yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da caa juyoog ña nekkoon ci ak ceddo loolu la ciy leeral fii loolu nag boo ko xoolee la shakk ci ne ay mbir la ko def ay masail yoo xam ne ab lim la ab lim la ko def masala yu baree bari la yoo xam ne euh, nekkul lu tuuti daal boo xoolee yegg na ba ci juróom-ñaar fukki mas juróom-ñeent juróom-ñeent fukki masala ak juróom-ñeent mooy quatre vingt dix ci ay tomb yoo xam ne benn bu ci nekk rek boo ko xoolee waa ceeb do dañ caa juyoo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loolu nag lu am solo ci jullit bu mu xel baree bari ci biir lislaam ak ceddo dafay dellu siwaat waaw moo xam ci wàllu pospos la moo xam ci wàllu ay jikko la moo xam ci wàllu comportement la moo xam ci wàllu pratique la ay ceddo la yoo xam ne dafay dellu siwaat loolu nag jullit bi xam ko dana tax mu mën a wattandiku yoo xam ne yu baree bari la mu teg ci ne la la ëpp importance la ëpp solo eh, ci yooyee yi ëpp solo ci yooyee maanaam mbiri ceddo yooyu la wax ne yi ci ëpp solo mooy yen loolu la bëgg a leeral fii nee na yi solo ci mbiri ceddo yooyu mooy xol bi bañ a gëm ñàkk gëm li yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama indi loolu mooy li ci gën a danger gën caa loolu mooy li ci importance ñu la xam ko loolu mooy li ci gën a danger li ci gën a ñàng mooy ñàkk gëm sa xol bi ñàkk a gëm li yonent bi alayhi salaatu wa salaam indi parce que ñoom dañoo lànkal yonent bi alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dañoo lànk bañ koo gëm xam ahlul kitaab la ñu ko yàlla waxee falamma jaa'ahum xam ne kii yàllaa ko yónni dañoo lànk bañ koo gëm ko yàlla ne rëbbum yàlla day nekk ci ñi nga xam ne ay yéefar lañ borom bi jalla wa ala borom bi alladina amanu bil baatili wa kafaru billah ulaika humul xaasirun wa kadaba bihi qawmuka wa huwa alxaq saw nit dañ koo weddi te mooy alquran ji te moo di dëgg qul lastu alaykum bi wakil li kulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci jullit bi ni na su fekkee loolu nag daa am leneen lu ca dollikuwaat waa tamoo di rafetlu loo xam ne nag ceeb yi dañ caa nekk ba noppi gëm ko teg ci loolu nag moom day doon loo xamee ne pertaange gu mat sëkk lay doon moom maanaam ñàkk gëm li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi sa xol bi ñàkk koo gëm rek loolu lu ñàng la lu bon la lu ñaaw la la su ca dollikoo nag la waa ceddo nekk nag ba noppi gëm ko teg ca su boobaa noonu loolu moom daa sakk ci ne yaani pertaange lu mat sëkk la comme ni ko yàlla waxee jalla wa ala borom bi nee na walladina amanu bil baatili borom bi jalla wa ala nee na bim ne tamatil xasaaratu dafay doon loo xamee ne pertaange lu mat sëkk lay doon comme ni ko yàlla waxee borom bi jalla wa ala nee na walladina amanu bil baatili ña gëm ak neen gëm ceddoo gëm ay caaxaan wa kafaru billah weddi yàlla nga xam ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ñoo lànk bañ koo gëm parce que alayhi salaatu wasalaam ku ko gëmul rek kooku du ab du ab yéefar nga ak koo mën a doon ci àdduna boo faatoo ci waa sawara ngay bokk wal iyaadu billah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na walladi nafsi bi yadi laa yasma'u bi min ahadin ahadun min haadihi al ummati yahudiyyun wala nasraani summa yamuutu wa lam yu'min billadi ursiltu bihi illaa kaana min ashaabi nnaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi giñ ci nga xam ne sama bakkan mi ci loxoom amu ci kenn koo xam ne danga ma gëm ci xeet wi danga ma dégg ci xeet wi moo xam ab juif nga ngay tudde sa bopp toppoon Muusa wala nga wax ne ay nga topp moo xam chrétien la catholique la protestant la orthodoxe orthodoxe ak comme ci mën a doon ñam ñoo ñëpp ñu xam ne yàlla ma yoon yónni ñu dégg ma ci xeet wi kon foofu day dugal ummatu daawa ñi nga xam ne balagatuhum da'watu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa fa kafaru biha ñi nga xam ne woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam egsi na ñoom mais dañ ko weddi nee na kenn koy def loolu dund ca ñàkk gëm ba faat lu ci waa sawara ngay bokk kon borom bi nee na ña def loolu gëm ak neen ak ceddo boole ci weddi yonent bi alayhi salaatu weddi yàlla neen na ñoo ñoo ñu perte wala iyaazu billah kon loolu mooy li mu àllif bi jiital mu doon lu jot a bàyyi xel Eh, kon mbir yooyu muallif bi dina commencé di ko di masala yooyu eh, mu àgg ci juróom-ñeenti juróom fukki masala ak juróom-ñeent mu tàmbalee ci bu njëkk bi bu njëkk bi li muy wane moo di al masalatu al ula annahum ay al jahiliya yata'abbaduna bi ishraaki as-saalihiina fi du'aa'illahi wa ibaadatihi moom lay wax fii di annahum naka ñoom day maanaam al masalatul ula mu njëkk mi tomb bu njëkk bi li nga xamee ne masala la li nga xam ne mooy masala mu njëkk mi mooy tomb bu njëkk bi mooy lan mooy annahum naka ñoom ñoom waa jaddo yata'abbaduna dan daan jaamoo dan daan jaamoo lu daan jaamoo bi ishraaki saalihiina ci bokkaale ñu baax ña ak yàlla fi ibadatillahi ci jaami borom bi jalla wa ala wa du'aa'ihi ak ñaan ko loo xam ne musiba la maanaam ñoom dañ daan jaamu ci dañ daan jaamu lañ lañ jàppe woon muy jaamu luñ jàppe woon ak jaamu mooy lan mooy dañ daan jaamu lan lañ daan jaamu mooy bi ishraaki saalihiin ci bokkaale yàlla ak ñu baax ña fi du'aa ci bu ñuy ñaan yàlla wa ibaadati ak buñ koy jaamu yuriduuna ne ma ñu namoon dañoo namoon shafaa'atuhum dañoo bëggoon shafaa'atuhum seenu tinu seenu ramm inda allahi fa yàlla lu ko waral lu tax mu ne li zannihim ngir jortugu njortu ne anna allaha naka yàlla day yuhibbu dhalika dafa bëgg loolu wa anna saalihiina te ñu baax ñi itam yuhibbunahu dañ koo bëgg kama qaala ta'ala comme ni ko yàlla waxee ne wa ya'buduuna min dunillah ñoom dañuy jaamu walis yàlla bàyyi fi yàlla lan la ñuy jaamu maa yadur maa laa yaduruhum loo xam ne du leen lor wala yanfa'uhum te du leen jëriñ wa yaquluuna haa'ulaa'i shafaa'una ñuy wax ne ñii ñii ñuy jaamu nga xam ne amuñ lor amul njariñ ñii ñi ñuy jaamu ñooy ña ñuy pinu fa sunu borom yàlla jalla wa ala wa qaala taala borom bi nee na walladina ittaxadu min dunihi awliya ñi nga xam ne dañoo wut ay péete ñoo xam ne ay yàlla lañ leen jàpp yàlla ñoom luñ daan def dañ daan jaamu ñooñu di ca teg naan ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah jaamuwuñ leen lu dul ñu jegel ñu yàlla zulfa ak jege loolu mooy masala mi njëkk ci mbiri ceddo yoo xam ne daan nañ ko def te mooy ñoom dañoo jàppoon ne bokkaale yàlla ak ñu baax ñi ci bu ñuy ñaan di boole ku dul yàlla wala bu ñuy jaamu yàlla di ci boole keneen ku dul yàlla ñoo jàpp ne loolu ak jaamu yàlla la sallallahu alaihi wa sallam maanaam bu ñuy ñaan di ñaan maa ngi yàlla maa ngi ñaan yàlla ak jiw yàlla na diw sàngam defal nàngam yàlla na la diw sàngam may nàngam ñi ngi ñaan yàlla ak diw mu fajal ñu suñuy aajo ñi ngi ñaan yàlla ak suñu xerem ya nga xam ne buñ daan jaamu yàlla buñ daan ñaan daaw ñaan yàlla dong dañ daan ñaan seen yàlla yooyu seen xerem yooyu ak ñu baax ñu sax gis nga mm, nasaara yi dañ daan dañuy ñaan Isa yahudi di ñaan Uzayr yàlla la waaye boo xoolee bokkaalekat yi itam dañ daan jaamu ñu baax ña ñenn ñi sax dañ daan jaamu ay jinne ñeen ñi di jaamu ay malaayika ñoo jàpp ne dugal leen foofu bu ñuy ñaan loolu jaamu yàlla la bu ñuy jaamu yàlla itam ni ki noonu bu ñuy jaamu yàlla ñoo jàpp ne ñoo dañ koy yelloo ñaata ci kanaa ici ci église yi ngay fekk eh, ñuy sëgg a sigi la chaque ci ne croix bi ka ji jaamu masiix la hmm? masiix la kon mbirum ceddo buñ ko waxee rek bu sa dem ci yéefari Màkka waaye mooy lépp loo xam ne rek daa jiyoog lislaam kon buñ ko waxee woon jotaay bii di jàll ñoom loolu dañ koo jàppoon daan ko def dañ koo jàppoon daan ko def nga xam ne loolu lañ daan jaamoo yàlla dañ daan jaamoo yi dañ daan ñaan yàlla daawuñ yem daawuñ yem ci ñaan yàlla kese waaw dañ leen di jaral eh, ñu boole ci keneen ñu baax ñi nag lañ wax waxuma sax ñu bon ñi waaye ñu baax ñi lañ daan bokkaale yàlla ñu baax ñi dugal malaayika yi day dugal yonente yi day digal nit ñu baax ñi day dugal itam jinne yooyu nga xam ne dañoo jébbalu ci lislaam ñoo ñëpp ñu baax la ñuy tudd ndax boo nee ñu baax rek ñu baree dañuy jàpp ne lañ déedéet malaaka sax am na ñu leen daan jaamu daan daan leen ñaan hmm? te loolu bokkaale la loolu jëfi ceddo la wala iyaazu billah lan moo tax ñu leen daan jaamu beneen bi mooy ñu baax ñu baax ñi léeg-léeg mën naa tekki ñu baax te ñoom te nekkul ñu baax lu mel ni seen xiram yi ñoo jàppoon ne ñoo ñu baax lañ seen xirim yi xirim yi am na ci ñoo xam ne sax dañ leen a defaral xirim dañ leen a defaral ay xirim eh, dañoo faatu ñu defar leen ay xirim gis ngeen jamonoy nuuxin alayhi salaam yàlla laataa yàlla di ko yónnee ci jamonoom nit ñu baax ñu faatu woon eh, Cheikhul Islam Taymiyya di wax ne shirk cosaanu shirk mi ngi bàyyi ko ci samp ay xirim di ko jaamu lu jar a bàyyi xel la. nga xam ne day taxaw taxawaayu ñoo xamee ne dañ leen defaral bàmmeel sampal leen ay xërëm di leen jaamu foofu la shirk tàmbale foofu la bokkaale tàmbale mbir ki boo ko tabaxalee bàmmeel bàmmeelam jël photo def ci wet gi wala nga jël yu baree bari yoo xam ne da koy réyal da koy def ko ci wet gi su boobaa yaa ngi wax nit ñi ne leen kii nag lim am keneen am ko kon nag ñëw leen moo tax ñaata nga gis ci ay bàmmeel ñu fa dem demuñu fa ngir ñaanal borom barab bari yi dem door ñaan ko damaa bëgg sama liggéey bi am dara am ci dara damaa bëgg sama ëmb bii ma ëmb ma wasin ko damaa bëgg sama feebar bii wér lu nekk ngay dégg moo tax lan lañ bëgg mooy ñu ràmm leen fa borom jalla wa ala dañ leen di tinu maanaam inter intervention intervention comme ni ñu koy waxe eh, ñaanal leen yàlla suñu borom jalla wa ala daal leen di dimbale mooy eh, loolu mooy mooy mooy ràmm leen. lu tax ñu njort loolu dañoo jàpp ne yàlla daa bëgg loolu yàlla daa bëgg booy jaamu boole ci ñu baax ñi ñooñee ñu baax ñi itam dañoo bëgg kuy jaamu yàlla boole leen ci loolu lañ jàppoon te fekk demewut noonu suñu borom bés bi jalla waala nee na ñoom dañ daan jaamu yàlla dañ daan jaamu leneen leneen ñu dul yàlla yoo xam ne duñ leen lor duñ leen jariñ jàpp ne ñii ñoo ñu yaram fa suñu borom jalla waala jàpp ne ñii ñoo ñu fa suñ borom jalla waala maanaam jàpp ne di wax naan ñoom ñoo ñuy ràmm ab xiram nu doomu aadama koo xam ne aw xeer la mënta dégg mënta gis parce que yàlla jëmm bala njëriñ nekk ci moom faaw yi nga xam ne yu mënta ñàkk la ci xeetu kàttan maanaam faaw bala moo mën a jariñ yooyu faaw mu nekk ci moom daa war a dégg bu déggut li nga koy laaj ni mu la koy joxe daa war a gis hmm? daa daa war a mën a wax. da war a mën a am kàttan war a nekk kuy dund waaye ñoom dañoo dundul faf dunduñu bay dégg wala ñuy gis waxuma la ak ñuy jëriñ la Ibrahima doon wax baayam ne ko yaa abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a lu tax ngay jaamu loo xam ne du dégg du gis tey du la dara lu tax ngay jaamu loo xam ne du dégg du gis tey du la dara loolu jar a bàyyi xel borom bi jalla wa ala tegaat ci ne ñoom kat dañoo wut. ay péete maanaam ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñooy seen kilifa ñooy seen yàlla bàyyi fi yàlla di leen jaamu dañuy jaamu yàlla di leen ci boole naan li tax ñu leen di jaamu mooy dañoo bëgg ñu jegeel ñu yàlla loolu du objectif bu tax nit ki nga di ko jaam maanaam nit ki njariñ lum la mën a amal lum màgg màgg màgg wut a yegg ci nga di ko jaamu maanaam jegeeleel yàlla kese nit ki di la bëgg mu jegeeleel yàlla loolu ndax jaamu wutina ci dara déedéet. mën na laa jégaleel yàlla te doo ko jaamu kon kon ñoom weddi wuñ jaamu gi ci ne ñoom ñi ngi leen di jaamu waaye la tax ñu leen di jaamu dañuy jéem a layal ba mu dañoo bëgg ñu jégeel yàlla te loolu aw lay la woo xamee ne lay wu suufee suufe la lay wu ñàkk solo la parce que nit ki loo yaakaar ci moom njariñ lu mu rëy rëy njariñ loolu wut a yegg nga di ko jaamu parce que yeewu ko parce que njariñ lu mu la mën a amal nag lu mu toll lu mu màgg màgg màgg màgg mënta yegg ci nga di ko jaamu yeew jaamu ci yow mukk abadan parce que njariñ loolu fu mu mën a jugee ci yàlla la bàyyi ko jalla waala ki nga xam ne njariñ lim la defal ak fi mu toll ci yow ci xeetu njariñ toll nag yaayoo na nga di ko jaam borom bi jalla waala ku dul moom rek mindeef la comme yow mën na laa te kaw nag defal la njariñ yu baree baree bari su dee njariñ la sax dëgg la waaye ñii dañ leen a jariñu dara parce que xiram moom dañu daa mënta jariñ kenn moom loolu kon lu jar a bàyyi la luñ daan def te laa shakka ci ne loolu eh, aw lay wu suufee suufee la parce que ramm wóor ta tax kenn di jaamu kenn parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ramm nit ñi ëllëg te taxut ñu koy jaamu waaw ah, ñu koy jaamu kenn sëñ te ñaan sax naan yàlla yow sallallahu alayhi wasallam yàlla nga ma ramm de da nga war a ñaan yàlla yàlla yàlla nga ma may alayhi salaatu wasalaam ramm ma kon ku dul moom kay taxut ñu wax hmm? loolu lu jar a bàyyi xel la ay mbir la yoo xamee ne da cay dugg yu baree bari yoo xam ne mu jàpp ne wàcce dara rek ñoo ko daan def niñ ci biir lislaam ñoo xam ne mbir yu baree bari dañ koy faral di def mu doon loo xam ne bokkaale la jaamu keneen ko dul yàlla la xam nga ni dem ci ab barab boo xam ne dañ koo tabax bam rafet amoo leen loo lu yëkkatee sa loxo tàllal jëme ci borom barab ba ñaan léeg-léeg sa ñi ñenn ñi sujjóot boo leen waxee ñu naan kii daa yàlla moo tax te la mooy wax dana ma ko jottali loolu la chaque ci de am na ci biir lislaam da saaroo ji mu doon ñaaw na ci biir lislaam muy wax dëgg yàlla melakaan wu ñaaw di dëggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ida wudi'a sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yawm al-qiyamah wala taqumu saa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bokkaale buñ ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na xeex ak fitna bu xasee ñëw ci sama xeet wi du yëkkati kuwaat ba keroog bis penc yi taxaw nee na bis penc bala ma mën a taxaw. sama xeet wii nga xam ne xeetu lislaam lañ danañ dem dabi bokkaalekat yi sama xeet wii nga xam ne xeetu lislaam lañ danañ dem danañ dem dabi bokkaalekat yi waaw ñaata ci ay bàmmeel yu ñuy tabax yoo xam ne yahudi ak nasaara yi ñoo ko melakaanoo woon ñoo melakaanoo seen nit ñu baax ñi ñoom nasaara yi ak seen yonente yi ñoom yahudi bu faatoo ñu tabaxal leen ay bàmmeel defalee leen leen ay nataal ak i institut ak i photo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko soxnaam xibaaree loolu ne ko dama ko gis ci Éthiopie dafa wax ne ñooñu mooy ñi nga xam ne ñu baax bu faatoo ci ñoom ñu tabaxal leen seeni bàmmeel defaree leen ay institut ak i photo nee na ulaayika shiraarul xalqi inda allah fa yàlla ñoo ñi yées ci mindeef yi allahu akbar ñi ci mindeef yi la wax te loolu bi koy wax mi ngi waaj a faatu te xoola tey da ngay dem ci ab dëkk ñu ne lii dëkkub diime la waaye boo nee xas ci jàkk ji dangay waaru ci yàlla day mel na ay bàmmeel day mel na ay bàmmeel loolu la shakk ci ne dafa xaraam ci shari'atul islam li ci gën a garaaw nag mooy ñuy jéem a diingat ñuy jéem a naqarlu ci ñuy jéem a weddi loolu te ay bàmmeel bàmmeel bu fekkoon lislaam mooy mooy àtte fuñ ko fekk ñu tabax dañ ko war a maasale loolu nag du individu moo koy def waaye état moo koy moo koy def ak ñu am doole ñoo xam ne doole état lañ yor te lañ yor état jooju loolu état jox lañ ci digal waaye du individu moo koy def parce que loolu day indi fitna bokk ci yi nga xam ne mooy siyaasa shariya te ko koo may Eh, bokk ci yi nga xam ne ay droit la yu lislaam teg ci loxo buur wala ndawal buur mooy lépp loo xam ne daa jiyoog l'islam da mën koo dindi parce que mën na koo dindi munkar la munkar nag dindi ko ay darajaat la kon loolu jar a bàyyi xel la waaye tudd yàlla ak diw di tudd yàlla ak diw ane foo tudd yàlla rek diw nga cey teg waaw booy ñaan sax léeg-léeg sax nit ñi lekk léeg rawatina ñi nga xam ne xëy na jànguñ lu bari loolu daa mujj tàqoog seen làmmiñ bi ay jékki-jékki rek ne yàlla na diw sàngam defal nangam rawatina booy sarax day gis koo xam ne ay jékki-jékki ko rek mu jékki-jékki daal lay wax baat bi yàlla na diw sàngam fay yàlla na diw sàngam keeru ci àjjana wala iyaazu billah léeg-léeg bu ñuy denc bu ñuy denc nga dégg ñu naan teg nañ ko ci loxoy diw sàngam loolu chaque ji la jaamu la yëfi ceddo la baaxul oto mu àll bi di wax ne wa hadhihi lii nii a'zamu mas'alatin nee na mooy masala mi gën a màgg mbir mi gën a màgg moo xam ne xaalafahum jiyoon ak ñoom fiihaa ca moom rasulullah yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lii nee na mooy mbir mi gën a màgg moo xam ne alayhi salaatu wasalaam jiyoon ci ak ñoom te mooy shirk bokkaale yàlla fa ataa mu indi bil ixlaas ci ak sellal kon nan la jiyoo kon mbir mi tudd na ko te bokkaale mooy di jaamu yàlla di ko ñaan di ci boole keneen parce que dañoo jàpp am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne boo ñaan yàlla boo ci dugalul diit li nga ñaan doo lu jar garaaw la waaw lu garaaw a garaaw la fii ci mbirum àdduna rek buur yi nanguwuñ ko buur may la intervention ba nga dugg ci kateem naan ko maa ngi lay ñaan ci dara daraje sa ministère bi nga defal ma nangam la chaque ci ne danga koo ne xeeb def moo tax nga di ko def loolu yàlla jalla wa ala ni ko alayhi salaatu wasalaam waxee ba mu bindee ba mu sàkkee ba tey mi ngi joxe loxoom dafa fees dell joxe gi muy joxe ci guddeeg bëccëg du ko du ko wàññi allahu akbar wa in min shay'in illa indana xazainu te it lam gën a bëgg ci yow mooy nga bañ koo boole ak lenn te fi nga gën fi nga ko gën a jegee mooy boo koy ñaan ah te du jeexal dara kon nag ya jàpp naa ne nga ciy boole keneen ci bërëb boo xamee ne moom la gën a bëgg ci yow mooy nga di ko ñaan te lam gën a bëgg ci yow daar safaanoog lii te mooy boole gi nga koy boole keneen ci ñaan gi la chèque ci ne kooku ñu ñàkk koo wuyu eh, loolu lu xel loolu moom sharia da ko xel da ko nangu waxuma la ak sharia moo tax même bokkaalekat yi sax àll bi dana ci ñëw xëy na même bokkaalekat yi buñ demee ba nekk ci fitna ci jamonoy fitna ñu ngi ci biir géej gi duusi géej gi nar leen ak wan lépp lu ñu yoroon ci xeeti xërëm dañ koy bàyyi. loolu incha allah jotaay biir ñoo xëy na danaa ci def gën a def ak leeral parce que ñoom xërëm yi nekkul woon lu sëxañ ci seen xol dëgg dëgg dëgg waaw xërëm yi xërëm yi nekkul woon lu sëxañ ci seen xol dëgg dëgg. moo tax buñ masaan nekkee ci fitna dëgg dëgg dëgg fa idaa rakibu fil fulki da'awu llaha muxlisiina lahu diin falammaa najjaahum ila barri ila barri ilal barri idaa hum yushrikuun mu nekkee ci jéeri ji géej gi du si géej gi fu nekk jóge leen fi dañuy dañuy wax ne axlisu li rabbikum du'aa ñaan leen seen borom kese nag nee na buñ dellu si waatee ci géej ci jéeri ji nag di bokkaale waat yàlla loolu laa ci de musiba la moo tax alayhi salaatu wa salaam jiyoog indi lan moo jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara. jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara jalla wa ala mooy al ixlaas mooy sellal mu ne waax bara mu xibaar ne annahu naka moom diinullahi mooy diine yàlla ci alladi ji nga xam ne arsala bihi yónni na ca jamia rusuli mboolem yonente ya wa annahu te naka moom laa yaqbalu du nangu min al amali ci jëf yi illa al xaalisa lu dul ba ca set ba ca sell ñeel yàlla wa axbara mu xibaar ne anna man faala maa képp koo xam ne daa def loo la nga xam ne istahsanu rafetlu nañ ko ñoom cadda ga faqad xarama allahu yàlla xaraamal na alayhi ci moom aljannata ajjana wa mawaahu naar teit këram moo di sawar wal iyaazu billah yonent dafa indi sellal te mooy lépp looy def ci xeetu jaamu yàlla lépp lu yàlla danga ko ciy génne danga ko ciy setal ba mu set wicc yemale ko ci yàlla képp xibaar ne diine jooji mooy diine tawxiid mooy diine ji yàlla yónni mboolem yonente yëpp yonente yëpp ku mës a ñëw ci tawxiid ngay woote borom bi jalla wa ala nee na wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun borom bi jalla wa ala nee na amul benn yonente bu ma yónni woon bu la jiitu lu dul dama ko waxi ci ne ko amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul man kon nag ma jaam wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut nation bu nekk yàlla dama dafa yónni ab yonente pour ñu jaamu yàlla te bon te watandiku bokkaale kon jàpp ko ku ñu jàppoon ne yooya ni yàlla daa bëgg euh, ñu koy bokkaale ci ñaan buñ koy jaamu di ko ñaan wala ñu koy jaamu loolu alxuraan da ko weddi yàlla du bëgg ñu koy bokkaale bal ku ko faatuwaale yàlla du la du la yërëm kon yàlla bëgg ko ñu baax ñi itam bëgguñ loolu moo xam ay malaayika lañ moo xam ay nit lañ amu ci kenn koo xam ne ku baax nga baax nga baax nag alxuraan wa sunna moo koy moo koy fixé moo koy jàngale ku baax mooy ko xam ne dafa am tawxiid topp sunna di jëfe ndigal yàlla di bàyyi ay tereem rafet jikkoom rafetal ay jikkoom kooku mooy ku baax ku mel noonu ku mel noonu moom du bëgg ñu koy bokkaale mukk moo xam dañ koy ñaan moo xam dañ koy jaamu moo xam dañ koy yaakaar moo xam dañ koy ragal du ko mës a bëgg li nit ñu baax ñi yàlla mettre ci alxuraan ñoom ñëpp dale ko ci yonente yi dañoo bañoon loolu Isa ko yàlla waxee ne ko ndax yaak sa yaa wax ne yéen a wax ne jàppaleen ma yàlla bàyyi fi yàlla mu ne ko mukk mosuma ko wax ëpp nga sax loolu yow yàlla ëpp nga nit di jàppee boppam yàlla di la fi bàyyi loolu koy kon leer na ñan daan jaamu di ay jinneeg nit ñu baax bañ jébbaloo suñ borom da ko xibaar ci ñoo ñooñu ngeen di jaamu sax ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo jàpp ne jaamu yàllaa ko def yàllaa ko yow moo tax dañuy xool góorgóorlu kan moo ci gën a jege yàlla waaye bokkaale moom xalaatuñ ko loolu lu yu jara jara bàyyi xel la moo tax borom bi ne qul law kaana maahu aliha kama yaquluun idan labtaxaw ila dil arshi sabila su fekkoon am na beneen yàlla bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul yàlla comme niñ koy waxe kon ñoom yàlla yooyu sax dañuy sàkku jëf ju baax ju leen jegal yàlla jalla wa ala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xibaar ni jëf yi amu ci benn bu yàlla nangu lu dul ba ca sell ñel yàlla joo man di def moo xam da ngay julli moo xam na ngay woor moo xam da ngay ñaan moo xam da ngay xaj màkk ak loo mën def ba ko yàlla mën nangu mooy nga jamale ko ci yàlla kese te li nga dégg ko naan damay julli jox naa ko diw sàngam donc day wut borom bi nee na wa maa umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu diin xunafa la ma digal ahlul kitaab ak ñun sax mooy ñu jaamu yàlla te seetlal ko diineem ba yi lépp loo xam ne yoonu da nga tële da ca jiitu mooy bokkaale ak biddaa ak mooy yàlla waaye daal di jàpp ca yoonu yoonu jub da ca jiitu mooy wéetal yàlla ak topp sunna ak wattandiku mooy yàlla lii de borom bi kon jëf ji jëf ju mën a doon jëf ju mën a doon di ca yàlla mooy di nga xam ne daa sell ñeel jëmmam jalla wa ala borom bi na fa man kaana yarju liqaa rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan kuy bëgg baax waaye bu mu ko yàq nag te muy muy bokkaale jaamu ki muy jaamu yàlla ak leen bokka yàlla bokkaale yàlla mooy lu yàlla yelloo nga di ko jox nit te la ca gën a fës mooy ñaan jar a bàyyi xel lu yàlla nga di ko jox nit wala nga nga boole nit ak yàlla foofa lay wu nekk da nga ko indi nag kii daa jege yàlla ku baax la yàlla defal na ko nangam ak nangam ak yàlla lu mu ko defal mun a féete ko yonente yi te yàlla nee na ko ci bokkaale woon ñoom yonente yi damay boo jëfam ànd ak luñ kawe liñ kawe ci nit ñi yëpp borom bi nee na walaw ashraku la habita anhum ma kaanu ya'malun buñ bokkaale woon lépp luñ defoon day màbb ta ñoo gën ci nit ñi wa kullan faddalna ala alamin la yàlla wax min def yëpp jinne yi ak maanaam ak nit ñi ñi ca gën mooy yonent yi te ñooña dañoo bañ bokkaale bal ko ci bokkaalewul yàlla màbb ko gis nga malaayika yi borom bi nee na wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa dalika najzihi jahannam kadalika najzi zalimin ku ca waxoon kenn ci ñoom malaayika yi ne man maa yàlla nee ak fayam mooy jahannama te xol yu malaaka yi niñ selle duñ masa mooy yàlla te yàlla gis nga ne muy waxee ñoom ci xeetu bokkaale moo tax buntu boobu léeg-léeg nit ñi boo ciy wax dañuy jàpp ne da ngaa xaw a taral wala da ngaa xaw a def nangam ak nangam fekk ni yow borom mi sàkk sàkk jaam ñi moo ci njëkk taral bu ciy wax da nga yëg ne kii dafa mer nañ xupp ñi nga xam ne wa yunzira alladina qaalu ittaxada allahu walada nañ xupp ñi nga xam ne nee na yàlla am na doom taala allahu amma yaquluna ulwan kabira maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam ci loolu ñuy wax wala li abaihim seen bàyyee sax amuñ ci xam-xam kaburat kalimatan taxruju min afwahihim baat bay génnee ci seen làmmiñ ya ci seen gimiñ ya baat bu rëy la in yaquluna illa kadiba nee na lu dul aw fen lii lu tàng la wax ju tàng kon buntu bi kenn wura caa seral jullit bi da caa war a mucc amut naan léeg-léeg ma tàbbi ca léeg ma jumba def ko mooy yàlla la ñuy wax waaye bokkaale jullit bi ne ci set wicc kooku bu ci faatuwaale maar detaali kenn te ne wala ci sawara mooy nekk ab saxuwaayam wal iyaadu billah lu jar a bàyyi xel la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xibaar ne képp ku def la ñu rafetlu te mooy bokkaale ñoom waa ceddo ga nee na kooku yàlla day araamal ci yow àjjana te it sa kër moo di sawara borom bi nee na wa man yash innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu an-naar wa ma lizaalimiina min ansaar képp ku bokkaale yàlla borom bi nee na këram moo di sawara yaani yàlla araamal na ci moom àjjana te këram moo di sawara te kenn du ko dimbale loolu lu jar a bàyyi xel moo tax daa jàkkaarloo yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko wa laqad uuhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin waxyu naa la waxyu ñu la jiitu woon te mooy li ma waxoon léegi yonent ne boo bokkaalee sa jëf day mabbu tey da ngay perte yàlla yonent bi alayhi salaatu wa salaam lay waxal allahu akbar loolu mooy taqdiru wuqu'il muhaal maanaam yonent yi duñ mas a bokkaale yonent bi alayhi salaatu wa salaam du mas a bokkaale malaaka yi duñ mas a bokkaale waaye buñ doon nattale ci ne day am lii mooy cay tege mooy ku ko def ñoom sa jëf day mabbu kon ñoom bëgguñu ko nuñ koy bëggi te it day perte xam nga ne dëgg-dëgg lax wax jooju xeet wi dëgg dëgg dëgg ñoo ko tax a jóg su fekkee yonente biñ gëm di ko jaamu di maanaam di ko topp boog lay wax di ko roy astaghfirullah moom la yàlla jàkkaar loolu di wax ak moom noonu kon keneen ku ñoom ku dul moom war ngaa góorgóorlu ci wattandiku ko mu ne wa bi lii nii hiya al masalatu allati mooy mbir mi nga xam ne tafarraqa annaasu nit ñi dañ caat maanaam eh, tafarraqa naasu nit ñi tàqalikoo nañ li ajliha ngir moom bayna muslimin ci diggante ab julit wa kaafirin ak ab yéefar wa indaha fa moom itam waqaati la tabbi al adaawatu noonu wa li ajliha ngir moom shurri'a shurri'a boog lañ yoonal bu njëkk ba damaa wax shurri'a waaye mën naa wax sax shurri'a lañ yoonal al jihaadu jihaad mooy xeex ci jaasi kama qaala ta'ala comme ni ko yàlla waxee jalla wa ala jihaad dafa firi xeex ci làmmiñ waaye fii xeex ci jaasi la ñuy wax. wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xatta la takuna ba du nekk fitnatun fitna fitna du am wa yakuna diinu te diima day nekk kulluhu léppam lillahi di ñeel yàlla nee na masala mi tamooy tawxiid ak bokkaale maanaam masala mi tamooy bokkaale looloo tax nit ñi tàqali ko def ñaari kuréel ay jullit ak ay yéefar ki nangoo wéetal yàlla mooy julit bi ki weddi yàlla ki nang kiy bokkaale yàlla mooy yéefar bi loolu jar a bàyyi xel la nee na ci la ak noonoo itam jaaree ci doomu aadama yi ci la noonoo di am nit ñi léeg-léeg ñu ëpp ci ñoom la yi noonoo mooy kay wéetal yàlla ka nga xam ne du wax yàlla ak diw mukk mën ngaa toog ci ab jotaay di waxtaan ci yàlla rek rek te boo noppee am ñoo xamee ne seen xol ya day day am lu ko naqari lool lu ko waral mooy tuddoo eh, tuddoo kenn ci doomu aadama yi loolu nag la chaque ci ne eh, musiba la nit ñi léeg-léeg dañuy noonu koy woote jëme ci tawhid loolu rek la maanaam yàlla rek yàlla rek am na ci ay milliers yoo xam ne boo ko ca waxee kii daa soxor wala daa bañ wala daa diingat yooyu ay mbir la yoo xamee ne kañ koy wax sax xëy na xelam xelam du ci dem looloo tax suñ borom yoonal jihaad xeex ak doomu aadama yi ci jaasi ñu lànk bañ a wéetal yàlla lank bañ may nit ñi jàmm ñooña dañuy xeex ak ñoom yàlla waxee rek wa qaatiluhum hatta la takuna fitna xeex leen ak yéefar yi ndax ñi ak yéen ba fitna du am ba diine yi lépp yàllaa koy moom yàlla rek la ñuy jaamu ci diine ci kon mbokk julli ji lii lu jara jara bàyyi xel la ci mbir moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li gën a màgg loo xam ne ji yoone ci rek